a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu fayaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suuratil aadiyaat kon ñu ñëw ci suuratul aadiyaat suñu boroom di wax ne bismillahi rahmaani rahiim ci turu boroom bi nga xam ne mooy allah arraxmaani fees dellëg yërmande arraxiimi te yërmandeem yaatu lay tàmbale mu ne wal aadiyaati dabaxaa mu ne mu ngi waat ci li nga xamante ne ni aadiyaat nag asaar bi saar bi am nañu ne daa am ci boroom xam-xam yi laata ñu ciy dugg si ñu am ñu ne fii saar yi Makka la wàcc am ñeneen ñu ne déedéet saar yi Medina la wàcc wallahu taala alam kon suñu boroom nag wal aadiyaati lan lay tekki boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute am ñu ne mooy fas yi nga xam ne moom la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ak saxaabaami radiyallahu anhum doon xaree ji ñu ne fas yooyu lay wax fii moom lay décrire ñoom lay melale ci aaya yii ci nga xam ne mooy juróomi aaya yu njëkk yi am ñu ne déedéet te wax ju njëkk ji jële nañ ko ku mel ni mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma beneen wax bi nag ñu ngi ko jële ci ku mel ni sayyiduna ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu di xalifa yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi moom mu ne boobu wal aadiyaat bi li muy wax waxul ay fas li muy wax mooy géléem yi nga xam ne moom lañ doon war bi nga xam ne moom lañ doon aji jóge fi nga xam ne mooy diggante Arafat di dem Muzdalifa waaye jóge fi nga xam ne mooy Muzdalifa tey dem fi nga xam ne mooy mooy Mina ñu ne fu géléem yooyu moom lay wax kon yooyu mooy wax yi nga xam ne ñoo yi ci gën a siiw ci lan la al aadiyaat di tekki wallahu taala alam kon mu ne wal aadiyaati dabaha suñu boroom ne mu ngi waat kon bu dee ñi nga xam ne dañu ne mooy géléem yi mooy kon ci géléem yoo yële nga xamante ne nii bu ñuy tàllal seen baat yi ak ni ñuy doxe di jóge fi nga xam ne mooy Arafat fekk timis bi dugg di dem fan fi nga xam ne mooy Muzdalifa fi nga xamante ne mooy bésub Arafat di dem Muzdalifa ci guddi gi mu ne mu ngi waat kon ci loolu le wala ci géléem yoo yële wala rek bu dee ñi nga xam ne dañu ne mooy fas yi xare ñu ne kon ñu ngi waat ci fas yi nga xamante ne nii bu ñuy dugg ci xare bi mooy fas yi bu ñuy daw daw ni ñuy noyyee noonu mu ne mu ngi waat ci ñoo ñële fal muuriyaati qadaha mu ne mu ngi waat tamit ba léegi ci fas yoo yële wala géléem yoo yële rek nga xam ne bu ñuy dox bu ñuy daw di waaxu wala ñuy daw di jaar ci li nga xam ne dafa am ay xeer di suuf soo xam ne dafa bari ay xeer buñ ciy dog seen sabo yi seen tànk yi nga xam ne day fett nga gis li nga xamante ni mel ni day am ay étincelles yu ciy génne waaw loolu noonu mooy fal muriyaati qadha fal mughirati subha mu ne mu ngi waat tamit ci yooyu fas wala yooyu gëléem nga xamante ne bii nag mooy ba léegi rek mooy fi ñu jóge ñi ne moom mooy ñuy jóge Muzdalifa di dem mun a Mina mooy de toute façon Muzdalifa bu ñu fa fanaanee ci bisu euh, tabaski yi ñu ngi dem ci suba gi fa la ñuy jóge ngir dem fi nga xam ne mooy Mina ji am ñu wax loolu le ngir dem fi nga xamante ne surtout dem ba al masharul bu ñu fa jógee daal di dem yi nga xam ne moom la ñuy def ci aj gi ba après ba ni ñuy demee Makka après ñu daal di dem fi nga xamante ne nii mooy miinaa kon yooyu mooy bu dee ñu ñi wax ne gëléem yi la ba léegi wala nga ne fal mughirati subha muy fas yi bu ñu xëyee suba lañuy song ñi nga xamante ne ñooy yéeféri fa muy muy fasu xare yi fa atharna bihi naqa bu ñu duggee ci seen biir nag mooy poussière bi ni muy jóge loolu noonu la suñu boroom di wax fa wasatna bihi jamaa ñu dugg ci noon yi ak mbooloo waaye fii bu dee ñu wax gëléem yi ñoom ñu ne fa atharna bihi naq fa wasatna bihi jamaa mooy jamam ñu ne foofu mooy Muzdalifa comme ni nga xamante ne ci turam yi la bokk comme ni nga ko jële ci Mawlana ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon lii de ay waat la mel ni ñu ne suñu boroom ana lan ngay waat mu ne innal insaana dëgg-dëgg nit de li rabbihi lakanuut mu ne nit koo xamante ne nii wallaay nit mooy yéeféer bi rawatina yéeféer bi en général mooy ak a nangoo weddi xéewalu boroomam mooy daal bu ko boroomam di defari xéewal moom daal boppam rek lay wax waaye mooy xéewalu yàlla yi du leen du leen du leen du leen tudd waaye nag lu ndaw lu ko dal lu dut noonu rek mu ne lan moo tax boroom bi di ma teg lii mooy moom daal aji weddi waa koon la xéewal bi ko boroom bi di defal loolu nag en général nit noonu lay mel la nga am diine mooy waroo mel nii wa innahu ala dhalika la shahid suñu boroom ne ta moom mii def loolkat ala dhalika ci loolu la shahid ku ko seede la mooy jikkoom jooju ku xam la lool ci boppam moo taxoon mu wax ci beneen saar ba ne innal insana ala likul mu ne mu ne woon bi muy wax ne nit ala nafsihi basira nit moo gën a xam boppam walaw alqaa ma'adira même bu dee lay wu nekk dina ko ut naan bon lii wa tax lii wa tax waaye ay defooy boppam ay sikkam moo ko gën a xam keneen ku dul moom wala ñu ne innahu haabi dellu ci borom bi ne dëgg-dëgg mooy nii mu mel nga xam ne xéewal gu ko boroom bi def du doxal du ko sant waaye lu ko dal rek mu ne borom bee ma ko teg lu dul lu neex mu ne boroom bee ma ko teg mu ne wa innahu te boromam ala zalika ci jikkoom ju bon jii mu yor la shahidun ku ko seede la te ëllëg dina ko dina ko taxaw ne ko lan moo taxoon nga mel nii wa nit daanaka daa xaw a moom dafa nekk koo xam ne suñu boroom a ko binde nii mooy li hubbil xayri la shadid bëgg yiw moom da cee xër alal mooy xër na ci xër goo xamante ne nii gu tara tara tar sax suñu boroom ne afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur mu ne moom xanaa daa xamul rawatina kii nag ki muy wax mooy yéeféer bi waaye nag li ko tax a mel noonu mooy jikko ju mu mel mooy yéeféer bi kéeféer gi mu nekk jikko ya mu yor loolu nag moo tax nag ab jullit da ngay moytu nag bañ a am jikko yu mel nii mu ne afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur xanaa moom xamul bés bi nga xamante ne nii lañuy ñuy bu bés baa jotee ba nga xamante ne lañuy ñuy génne wuññi li nekkoon li nga xam ne moo newoon ci bàmmeel yi ñu génn leen lépp daal di génn benn mooy nit ñi ñu dekkil leen wa hussina ma fi sudur li doon nëbb ci dënn yi ku nekk la nga doon nëbb ci ngëm yàlla wala ci gëm yàlla ci moy yàlla wala ci añaan bañ nit ñi nangoo nangu ñàkk nangu xéewalu yàlla yim defal nit ñi wala boo gëm yàlla nangu ay dogalam yooyu yëpp nekk ci xool yi buur yàlla nee na bés bi nga xam ne ci laa koy wuññee bu beroo bu keroogee nag inna rabbahum bihim yawma idin la xabiir bu keroogee boroom